bismillahi irrahmani irrahim inna alhamdalillah naxmaduhu wa nastaciinuhu wa nastaxfiruh wa nacuudu billahi min shuruuri anfusina wa min sayyi'aati acmaalina man yahdihillahu falaa mudilla lahu wa man yudlil falaa haadiya lahu wa ashhadu an laa ilaaha illa allahu waxdahu laa shariika lahu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 wa kulla bid'atin dalaala wa fi nnaar a'aadhani llaahu wa iyyaakum mina nnaar mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di santaat borom bi tabaaraka wa ta'aala di leen nuyu assalaamu di santaat sunu borom jalla wa ala ko dimbali ko ci dellusiwaat sunu jotaayub ñaareel ci programme bi ñu tàmbali dippe ko Jalaa'u Jalaa'u Shamsil Hidaaya fi bayaani hadiisil iftiraaqi riwaayatan wa diraaya di ñaan sunu boroom tabaaraka wa ta'aala mu wërsëgal nu ak sellal sunuy pas-pas ak sunuy wax ak sunuy jëf nu ak dëggal ak nangu kon dañuy continuer ak yéen rek fi nga xam ne fi lañ tàmbali woon ci jotaay bii di jàll mu doonoon loo xam ne daanaka ab laytaay la rek euh, ñu war a dugg ci li nga xam ne mooy yëf yi dëggantaan nag euh, tënk-tënk la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ci bala dugg ci leeral xadis bi parce que xadis bi dañ ko leeral ci ñaari pàcc yi comme niñ ko waxee woon ci jotaay bii di jàll pàcc boo xam ne day ñëw ci leeral axadis yi yoon yim jaar ya ca wér ak waaye am na beneen pàcc boo xam ne du mën a ñàkk ñu leeral itam xadis bi lan lay tekki ci jotaay bi di jàll nag tuddoon nañ ab laytaay ci xadisul iftiraq bu ñëwee ci pàcc bu njëkk bi tamay leeral ñettali gi yoon yim jaar buñ ko lëñbatee ba xam wér na wala wérut dañuy wax ne xadiisul iftiraaq ah, mën ngaa wax ne su fekkee danga koy séddale mën nga ko séddale ci anam yi may waaj a wax anam gu njëkk gi mooy loo xam ne ab texte la waaye nag ak alkute rotut ca yonent bi wa salaam tudd rek di wax ne iftaraqatil yahuudu ala ihda aw sintayni wa sab'iina firqa wa tafarraqatin nasaara ala aw firqa wa taftariqu ummati ala firqa nga xam ne foofu la xam ne daal foofu rek la xam ne daal lu aju ci wàllu ak ak cànkute Euh, riwaaya boobu ñëw na asxaabu sunan nettalañ génne nañ ko ba mu des an-Nasaa'i Abu Dawud génne na ko at-Tirmidhi génne na ko Ibnu Maaja itam génne na ko am na beneen bu ñëw boo xam ne moom itam day leeral ci ne euh, am na juróom ñaar fukki kuréel yooyu yëpp ci aw xeetam ak ñaar dañuy alko benn moo ciy mucc yooyu itam asxaabu sunan génne nañ ko Abu Dawud génne na ko Ibnu Maaja génne na ko waaye tamit At-Tirmidhi na ko euh, bu dee bële moom daanaka ñaari wax ji daanaka bariwu ca bariwu ca te moo di euh, wax ne kuréel tudd kuréel yi noonu rek. nga xam ne daanaka du ci boolewaale eh, ñay sànku ak ñi dul sànku moom daal da ko tax a jug mooy tudd kuréel yi noonu rek wax ne kuréel yi danañ tàqalikoo ba si ci nangami kuréel ci xeetam wi foofu rek la yem maanaam tudd ci ñuy sànku foofu moom daanaka xaris boobu moom wax yi bari wu ca ndax eh, xadis la boo xam ne xadis bu wér la moo tax xadis boobu moom wax ja wax ya bariwu ca ndax dafa doon xadis boo xam ne xadis bu la moo tax wax ja daanaka bariwu ca euh, mooy bi nga xam ne dafay ñëw di laaral ci ne ñay alku ci xeet wi maanaam xeet wi danañ seetlikoo ba agsi ba ci juróom-ñaar fukki kuréel boo demee ci at-Tirmidhi da nga ko ca fekk danaa ci ñëw buñ koy taj buñ koy taxrij danañ ci ñëw niki noonu itam boo demee ci euh, kadhalika Ibnu Maaja moom itam Euh, génne na ko niki noonu itam Ibnu Maaja moom génne na ko nga xam ne dañuy tudd rek limub kuréel yi limub kuréel yi rek moo tax a jug ki wax euh, nga xam ne du ca boole du ca boole ak alkute alayhi salaatu wasalaam day wax ne rek kuréel xeetam bi dinañu séddale ko ba ak ba ci juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett. loolu Ibnu Maaja génne na ko at-Tirmidhi génne na ko niki noonu itam Abu Dawud génne na ko te it xadis boobu moom danaa ci ñëw ci buñ koy tax rek buñ koy génnee danañ ci ñëw def ci ak leeral waaye wax ci bariwut sax ndax juyoo daanaka nekkul foofu juyoo bu bari nekkul foofu. anamug ñaareel gi mooy gi ñu wax ne. Euh, kuréel xeetam gi danañ seetlu ko ba àggsi ba juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett. juróom ñaari fukki kuréel ak ñett ñëpp ay alku bam des benn booba moom itam ñoom ñetti ñi ma tudd génne nañ ko Ibnu Maaja eh, Tirmizi eh, wala naam Abu Dawud génne na ko ci sunanam niki noonu al imaam at-Tirmizi na ko ci ci sunanam moo tax boobu bu njëkk ba sax bi nga xam ne moom ak tudd ak alkote ñekku ca ak imaamu Tirmidhi moom da ko wéeral wéeral carrément ci la ko def waaye bi nga xam ne itam day wax ne ñëpp alko bam des benn moom itam génne na ko moom al imaam at-Tirmidhi niki noonu itam Ibnu Maaja ca sunanam al imaam Ibnu Maaja alayhi alayhim rahmatu rabbil alamin moom itam génne na ko boobu itam ay wax ñëw na ci booba ay wax ñëw na ci moom boobu moom ab xuloo wala ay ay wax ak juyoo am na ci weer naam weeree diw ñii weeree dil ko ñii weereel ko loolu yëpp dañ koy tudd pour résumer ko mais danañ ci ñëw incha allah boobu itam dañ koy bàyyi mu jàll booba xadis bu wér la des na ko bàyyi mu jàll dëgg am na yoon yu mu jaar yoo xam ne ak baax mën na caa nekk waaye xadis la boo xam ne xadis bu wér la danañ ci ñëw loolu yëpp pour firi fàcce rek pour résumer la waaye danañ ñëw ci firi fàcce gi. Euh, bu ñetteel bi nag mooy bu ñaareel bi ñëpp génn nañ ko ba mu des an-Nasaa'i Nasaa'i moom daanaka boo xoolee génn ci xadiisul iftiraax man gisaguma bu mu ci génnee gisaguma ko duma wax nag amut waaye gisaguma ko ci bu mu ci génnee man naa nekk nag waaye xadiisul iftiraax sama gëstu li ma jot a may mooy an-Nasaa'i moom ci as-sunanul kubra wa sughra génnewu ca génne gu ca benn konte nag ci jotaay bii di ñëw danañ ci gën a def ak gëstu waaye euh, moom moom gisaguma mu génne ci benn dëgg la nag am na ñu koy askanale ci ne moom génne na ko mu ne Cheikhul Islam Ibn Taymiyya mi ngi ko koy askanale almuhim allahu alam ci ne daal génne na ko wala génnewu ko waaye sama gëstu li ma jot li ma jot may mooy ñetti téere sunan yi moom génne nañ ko moo xam lafzu ba ñëw di leeral ci ne kuréel bi day xeer bi dañuy séddale ko rek du tudd ak ak alkote wala lafzu bu ñëw di leeral li nga xam ne moo di ak al côté lu mu ci mën a doon asxaabu sunan as-salaasa ñoom génn nañ ko waaye an-Nasaa'i moom gisaguma muy génn ci benn moo xam bi nga xam ne dafa ñëw di tudd limub kuréel yi rek moo xam def bi nga xam ne dafa ñëw di tudd ak al bu mujj bi mooy bi ñu war a tàmbalee tey donte sax jotaay bi muyuñ muy muyuñ ko tey mais danañ ci mooy bi ñu war a tàmbalee te mooy boo xam ne dafa ñëw wax ne Euh, kuréel moom xeetam bi moom alayhi salaatu dañu séddale ko mu agsi ba ci juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett euh, yaani ñëppay dem àjjana ba mu des benn boobu may ban moo di al az-zanaadiqa boobu moom amu ci kenn ku ko génne ci ñi nga xamee ne ñooy téere yi xadis yu wér yi xadis boobu dañ koo fenal yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa nag la ñuy njëkkee leeral ci ne moom gisaguma kenn ci waroom xam-xam ku ci ku ko wéral lu dul Abu Muhammad Abu Abdillah Muhammad Muhammad al-Maqdisi al-Bishari moom dinañ ci ñëw moom rek moom moo ko moo ko wéral wéral ci ay waxam te loolu sax daa mel dafa dafa sikki dafa jiixi jaaxa danañ ci ñëw danañ ci ñëw insha allah kon xadis bi nga xam ne lafz boobu nga xam ne moom lañu war a ñëw jàngat ko insha allah mooy lafz bi ñëw di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne da ciy wax ne kuréel yaani maanaam aw xeetam danañ séddalikoo ba agsi ba ci juróom-ñaar fukki xeet mooy soixante soixante soixante ñoom ñëpp ci àjjama lañ jëm des benn loolu nam ñëwee moo taftariqu ummati ala sab'iina aw ihdaa wa firqa sax loolu la ñëwee kulluhum fil jannati illaa firqatun waahida man hum qaala az-zanaadiqa wa humul qadariyya riwaaya bi mooy bi ñuy jàngat tey ji ak jotaay yi di ñëw ba keroog muy jeex ñu door a daal yu wér ak yu néew doole yi bi sallallahu alayhi wa sallam da ciy wax ne aw xeetam danañ seetlu ko ba agsi ba ci soixante onze ci ay kuréel wala soixante onze rek ñoom ñëppay dem àjjana gis nga de ñoom ñëppay dem àjjana ba mu benn boobu mooy ban mooy az-zanadiqa mooy naafiqi te nee na ñooñ ñooy al-qadariya bi amu ci kenn ku ko génne ci worom téere yu wér yi doo ko fekk ci sixaax yi doo ko fekk ci sunan yi doo ko fekk ci masaanid yi ci téere yi nga xam ne day yittewu axadis yu wérét yi dina leeral ci ne yii yu ñu fenal la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci téere yooyu ci nga koy fekk moo tax lafz bii ma la indil boo demee ci ad-du'afa kitaabu ad-du'afa lil Uqayli moom indi na ko fa di leeral ci ne xadis bii du xadis bu wér xadis la boo xam ne du xadis bu weer moo tax xadis bii ku ko dégg yow ci automatiquement da ngay xam ne lii moom du lu wér xadis bii ko automatiquement koo ko jéggi da ngay xam ne du lu wér ca waaye da ngay yëg ne lii di wax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam te moo di sama kuréel xeet wi danañ séddalikoo sama xeet wi danañ séddalikoo baax si ba juróom-ñaar fukki xeet ak benn wala juróom-ñaar fukki xeet rek ñëppay dem àjjana ba mu des benn te moo di ñan te moo di az-zanadiqa mooy naafiq yi te mooy al loolu la shakka ci nag koo xool da ngay yëg ne du xadis bu wér am na beneen boo xam ne dafa jiyoog moom am na benn beneen boo xam ne dafa juyoog moom Ibnu Adi indi na ko ci al-Kaamil fi du'afaa ar-rijaal moom nu nu siixa ba ñëwee nu lafzu ba ñëwee même même xadis bi ci Anas la jógee ñaar yëpp ci Anas la jógee mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa wax ne taftariqu ummatii alaa ihdaa wa sab'iina firqatan kulluhaa fi an-naari illaa waahida qaaluu wa man hum yaa rasuulallaah qaala az-zanaadiqa wa hum ahlul qadar gis nga loolu la ñuy tuddee ittiraab dëggantaan ittiraab fi sanadi wal matni doole ñëw rawatina nag al-ittiraab fil matni xam nga ne bëli lan la waxoon mooy sama xeet danañ seetli ko baag si ba juróom-ñaar fukki xeet wala juróom-ñaar fukki xeet benn ñëppay dem sawara bam ñëppay dem àjjana bam des benn tamit az-zanadiqa bii lu mu moom bii safaan bi la wax bii daa wax ne sama xeet danañ seetli ko baag si ba juróom-ñaar fukki xeet ak benn ñëppay dem sawara ñëppay dem sawara mu des benn booy mooy mooy az-zanadiqa mooy naafiqi ahlul qadar ñooñu rek ñoo dem àjjana loolu la fekk ci ne da ngay yëg ne lii di waxee yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñaari lafz yëpp benn wéeru ci bal euh, buñ koy jàngat da nga yëg ne xadis bi ñett yi da caa mooy al wadu ak al ak al mooy maqlub xadis bi riwaaya bi lafz bi dañ koo fenal yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam mooy li ci jiitu ba ca tege mooy xadis bi ak ittirab da caa am xadis bi al ittiraab da caa am mooy ittiraab danañ ci ñëw niki noonu itam qalbu da caa am mooy xadis maqluub la dañ ko wëlbati kon dañ koo fenal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ba baji da caa am waaye ak wëlbati itam da caa am muy du xadis bu wér loolu dëppoo nañ ci ndax maana bi sax da koo teg tëriwut ndax ñu tàqalikoo ba agsi ba ci juróom-ñaar fukk nga ne ñëppay dem àjjana loolu xam nga ne du wax yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala nga ne ñëppay dem sawara itam loolu du wax yonent bi sallallahu la ñuy njëkkee mooy xadis bi bala ñu ñëw ci leeral nekk gi nekk wadu wadu gi ci nekk ak itirab bi ci nekk ak qalb gi ci nekk dañuy njëkk a jàngat li nga xam ne moo di sanat bi ruwaatul xadiis ñi nga xam ne ñoo nettali xadiis bi ndax ñooñu ay ndëgër laay lañ wala déet moo tax ma ne la xadiis bii ñu tàmbali tey jii xadiis la boo xam ne xadiis la boo xam ne euh, waxtaan wi du yem ci benn jotaay loolu loolu moom jàpp naa ne ñëpp xam nañ ko xadis bi réew maanaam boo xoolee riwaayaat yi nga xam ne ñëw na ci ad-du'afa lil Uqayli ak al-Kaamil fi du'afa ar-rijaal ibn Adi ak al-mawdu'aat ñi nga xam ne ñooy gaa yi nga xam ne ñoo nekk ci riwaat ruwaat yani asanid asanid yi turuq yim jaar yooya ñi fi nekk ñenn ñi ay wadda'una lan dañuy fenal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñenn ñi ay majaahil lañ ñenn ñi ay majaahil lañ maanaam kenn xamu leen ñu njëkk ci sanad bi nga xam ne moom lañ indi moom lañ njëkk indi te moo di xadis bi wax ne taftariqu ummati ala sab'ina aw ihda wa sab'ina firqa kulluhum fi ljannati illa firqatun waxida qaalu man hum ya rasul allah zanadiqa wa hum al-qadariya sanad bi boo ko xoolee kan moo ci nekk xadis bi bi mi ngi tàmbalee ci boo demee ci al-Uqayli ci ad-du'afa ad-du'afa al-kabir day wax ne haddathana Muhammad ibn Marwan al-Qurashi qaala haddathana Muhammad ibn Ubaada Muhammad ibn Ubaada al-Wasiti qaala haddathana Muusa ibn Isma'il al-Jabali qaala haddathana Mu'aaz ibn Yaasiin az-Zayyaat Mu'aaz ibn Yaasiin az-Zayyaat qaala xaddasanaa al abrad bnu al abrad bnu abil ashras an yaxya bni saciid an anas bni maalik radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu tudd xadis bi bam jàll xadis bi al-Uqayli mi ngi ko indi ci tarjamatu ki ñuy wax Muaaz ibnu Yaasiin Muaaz ibnu Yaasiin kooku daa bokk ci rijaal yi nekk ci sanad bi Muaaz ibnu Yaasiin lan la al-Uqayli wax ci moom li mu wax ci moom moo di boo demee dafa wax ne Mu'aaz ibnu Yaasiin an al-Abraj ibn al-Ashras rajulun majhuulun wa hadiisuhu ghayru mahfuuz wa hadiisuhu ghayru mahfuuz nee na Mu'aaz ibnu Yaasiin mi az-Zayyaat bàyyi xel ci ne Yaasiin mi az-Zayyaat moom itam munkarul xadiis la baayam munkarul xadiis la moom doom ji majhuul la majhuul la bu dee al abra ibnul ashras moom taxul may wax kooku waddaa la kazaab la loolu la ibnu xuzayma wax comme ni ko al imam az-zahabi indee ci mizaanul i'tidaal wa kadhalika al hafiz ibnu hajar ci lisaanul mizaan niki noonu itam ibnul jawzi ci al mawdu'aat kadhalika as-suyuti ci al la'aali al masnuu'a fi al ahaadiith al mawduu'a kon tax kooku taxul may wax danaa ci ñëw bu may ak bu may jàngat lu aju ci wàllu wad'ul hadiith kon Mu'aaz ibnu Yaasiin kooku rajulun majhuul majhul la kenn xamu ko tey xadiisam du lu ñu lu ñu xifz moo tax al na Ibn Hajar di wax ci al-Miz Lisaanul Miisaan di wax ne lañ wattu ci xadiis bi juyoog nag lool lii nga xam ne Muaaz ibn Yaasiin moo ko nettali kon loolu defe naa ne leer na moo tax dalay indil li nga xam ne mooy wane ne moom xadisam du lu wattu moo tax pour wane ci misaal moo tax mu indi xadiis bii di wax ne sama xeeb danañ séddale ko ba ak si juróom-ñaar fukk ak ak benn. Euh, wala benn wala juróom-ñaar fukk ñëppay dem àjjana ba mu des benn te moo di az-zanaadiqa indi na ko ci ñaar riwaaya loolu bu ñuy jàngat ittiraab gi nekk ci xadis bi moo xam ci sanad bi moo xam ci matn bi ak qalb bi danañ ko leeral waaye leeral la axwaalu ruwaat moo tax ma ci situation boobu ci laa tollu moo tax ba ko indee nga xam ne Muaz ibn Yasin mii ma nga ci biir ci beneen riwaaya ba Yasin mii di baayam nekk ci biir lan la wax day wax ne hada xadithun laa yarji'u minhu ila sixxa nee na xadis bi ak wér ak wér moom du ca dellu xadis bi du lu wér wa la'alla yasin axadahu an abihi aw an abrad hada wa laysa li hada alxadisi aslun min xadisi yaxya bni sacid wala min xadisi sacd nee na amaana yasin mi mi ngi ko jëlee ci baayam damay Muaz wala mi ngi ko jëlee ci abrat ndax jëmmi Muaz ibn Yasin doom la ci Yasin Yasin moomu baayam moo di Muaz moo tax sax benn moom maanaam doomam di Muaz ci moom la ko jëlee wala mu jëlee ko ci baayam wala mu jële ko ci abrat mi nee na xadis bii du jaagee ne dafa am cosaan ci xadisu Yaxya ibn Yaxya ibn Sa'id mii du wax ni ci moom la ko jëlee wala ci xadisu saad ibn Sa'id di mbokk ci Yaxya moo tax al imaam al imaam Ibnul di wax ne xadis bi maqlub la jox giñ ko jox Yaxya ibn Sa'id wala Sa'd ibn Sa'd ibn Sa'id loola maqlub la dañ ko jël matn bi daal koy fenal jox ko Yaxya ibn Sa'id waaye du xadis bi weer kon kii ci jiitu nii mooy eh, bokk na ci ñi nekk ci turuqul xadis ci rawatina sanad bii ma indi. moo di kii nga xamee ne si nii moo di euh, moo di kan moo di Muaaz ibnu Yaasin Muaaz ibnu Yaasin te ko comme niñ ko waxee kooku majhul la defe naa ne kon kooku leer na bokk na ci ñi nga xam ne itam ñëw nañ ci turuq al xadiis turuq al xadiis bokk na ci ña nekk ca biir mooy ku ñu wax xalaf ibnu yaasin ni xalaf ibnu yaasin kii itam doom la ci yaasin mooy xalaf mi xalaf mi euh, boo demee ci al-Uqayli daawax ne kooku majhul la majhul la waaye boo demee ci ad-Du'afa wala al-Kaamil fi du'afaa'i day wax ne moom xalaf mi bi nettalee bim nettalee xadis bii ma waxoon léegi nii nga xam ne dafa ji yóbbale te mooy bi wax ne ñëpp sawar lañ jëm dem ba mu des benn te mooy az-zanadiqa te loolu moom kenn xamul mooy lan dafa wax ne walam ara li Xalaf ibn Yaasin hada ghayra hada al-hadith wa in kaana lahu ghayruhu fa laysa lahu illa duna khamsati ahadith wa riwayatuhu an majhulina an majhulina wal abrad ibn al-ashras laysa bil ma'ruf neena Xalaf ibn Yaasin mii nga xam ne mi ngi ci biir beneen tariq am na ci beneen tariqa bu mu jaar boo xam ne sanad bi moom moo ca nekk nee na moom day nettali jëlee ci ay maj ay majaahil ñoo xam ne kenn xamu leen day nettali jëlee ci moom kooku defe naa ne kon leer na man sax la ma waroon a jiital mooy leeral la ci ne xadis bi du lu wér kenn solowu ko waaye loolu beneen pàcc la danaa ci ñëw insha allah mu desaat kan bokk na ci. mu desaat kan moo di ñi nekk ci sanad bi moo di Yaasin ibnu Muaz nga xam ne mooy seen baay Yaasin mii mooy baay ci Muaz di baay itam ci kan ci xalaf yaa Yaasin ibnu Muaz Yaasin ibnu Muaz mii lan lan wax ci moom demal ci ki nga xam ne bu dee al-Hafiz ibnu Hajar daa wax ne da'if la munkarul xadis la kooku du du xadisam dee su ko jël az-Zahabi ci Mizaanul I'tidaal loolu la wax lan la ay may wax ci moom Yaxya ibn Ma'in day wax ne Yaasin ibn Mu'aaz az-Zayyaat da'if da'if nee na kooku ku néew doole la laajaat nañ ko sax ci beneen barab mu ne wala dafa wax ci beneen barab ne xadiisuhu laysa xadiisuhu bi shay xadiisam du dus waxaan na ci beneen barab moom Yaxya ibn Ma'in wax ne laysa bi siqatin du ab siqa te Yaxya ibn Ma'in boo demee ci téereb al imaam az-Zahabi te moo di zikru man yu'tamadu qawluhu fil jarh wa ta'dil tudd ñi nga xam ne dañuy sukkandiku seeni wax ci al jarh wa daa bokk ca kàngam ya ñoom ca boole moo di Yaxya ibn Ma'in mi dëgg la nag ku xaw a tar ci ni muy jamee nit maanaam moom la gën a tuuti du ko maye ci ab raawi raawil xadiis moo tax ku mel noonu bu tawsiixee rek dañ koy jël beneen bi itam bu tajriixee kenn su fekkee tajriix bi doonut loo xamee ne si nii lu ñu leeral la su boobaa loolu eh, faaw day doon loo xamee ne si nii dañ koy dañ ciy def tawaquf ba doon bam balam ba ba keroog mooy doon lu ñu leeral te loolu moom ci raawi bi ñëpp xam nañ ko ndax xadiisam bi mu nettali moom Yaasin ibn Muaz mi la shakka ci ne ittiraab da cee nekk da cee nekk lool moo tax moom yëmut ci rek moom Yaxya ibn Ma'in yëmut ci daf koo jam dong du moom dong du moom dong waxut ne moom mooy siqa du siqa waaye même al imaam al Buxaari mi nga xam ne moom dafa nekk ku yam nga xam ne bu nekkul ku taral ci buy tajriix nekkul ku taral itam ci buy taadil dafa nekk ci digg bi moom ak kan moom ak Ahmad ibn Hanbal al imam Ahmad ibn Hanbal ak ñeneen kon bu dee Yahya ibn Ma'in dëgg la Shu'bah ibn al-Hajjaj moo ko féete kaw waaye ci ci catégorie boobu ci lañ catégorie boobu ci lañ koy boole kon tajrih gi mu tajrih gi même bu fekkoon nekkul lu ñu leeral sax jar bi su fekkoon nekkul lu ñu leeral dañ koy nangu lu ko waral dafa am ñeneen ñoo xam ne ñu maandu lañ ñu digg doomu lañ ci buntu al-jarh wa ta'dil ñoo xam dañ koo jam comme ni ko Yahya ibn Ma'in jamee beneen bi mooy ak jamam li tax ñu jam ko dafa leer maanaam moom munkarul xadis la xadisam bi muy nettali daanaka day doon loo xamee ne tafarrud bi ci nekk la yuxtamal mooy tafarrudu tafarrudu man man la yuxtamalu tafarruduhu moom xadis bii muy nettali moom Yaasin ibn Muaz di ko faral di nettali kooku tafarrud la da koo da cee tafarrud amu ci kenn ci ay mayu ko ci dëppoo ak moom loolu def defe naa ne lu leer nañu la moo tax. Euh, al imaam al Buxaari day wax ne Yaasiin ibnu Mucaaz Abu Xalaf az-Zayyaat an az-Zuhri nee na sami'a minhu Wakii' munkarul xadiis Buxaari al Buxaari loolu ni muy waxee xam ngeen ne dafa woyof lool ci wàllu al jarh wa ta'diil ku ne bu nee diw munkarul xadiis la rek la muy tekki mooy kii daciif jiddan an-Nasaa'i bokk ci itam min a'immat al jarh wa ta'diil lan la wax nee na Yaasiin ibnu Mucaaz wa Abu Xalaf wa Abu Xalaf az-Zayyaat wa Abu Xalaf az-Zayyaat matrukul xadiis nee na kii xadiisam kenn du ko jël te gisuma fenn fenn ci riwaayaat ci téere yi axadis yu wér yi fuñ ko nangulee ab xadiisam moom am xala xalaf mi ci boppam mooy abu xalaf mi te mooy Yaasin ibn Muaz defe naa ne naa ñi la moo tax sax eh, Ibnu Hammad di wax ne dégg naa Saadi mooy wax ne Yaasin ibn Muaz lam yuqni an-naasa bi xadiisihi nit ñi mën leen a convaincre ci xadiisam kon kii moom ma da'if la da'if jiddan mooy Yaasiin ibn Mu'aaz nii kooku ko du ko jël ab ay xadiisam du ko ñu du ko koy jël moo tax Ibnu Adi ci alkaamil kaamil fi du'afaa'i rijaal bi mu nettalee xadiis bi bi ma waxoon léegi dafa nettali beneen xadiis bu mu bu mu indi boo xam ne mi ngi jege ci Sa'd ibn Sa'iid moom Yaasiin moo ko nettali Yaasin ibn Muaz bu dee Muaz ibn Yaasin leeral nañ ko bu jëlee ci Anas mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam men taftariqu haadihi al-ummatu ala bid'in wa sab'iina firqa inni la a'lamu ahdaaha qaalu maa hiya ya rasuulallah qaala al-jamaa'a mu ne wal Yaasiin az-Zayyaat ghayru maa dhakartu an az-Zuhri wa an ghayrihi wa kullu riwaayaatihi aw 'aammatuhaa ghayru mahfuuza nee na lépp ci ay riwaayaatam du loo xamee lu ñu wattu la moo tax riwaaya bu mujj bi mu nettali nii la shakka ci ay turaab da caa nekk qalbu da caa nekk itam parce que la shakka ci ne riwaaya bi dëppoo naag yeneen riwaaya yi nga xamee ne si ni yu ñëw la ci ci téere sunan yi wala ci maana boog laay wax waaye la shakka ci ne qalbu da caa nekk dëgg-dëgg euh, ñii muy nettali bi jëlee ci moom euh, wala riwaayaat yi nekk ci turuqul xadiis wala alfaaz yi la shakka ci ni loola du moo tax sax même euh, riwaaya bi ci anam gi nga xam ne dafay ñëw te ci Yaasin ibn Muaz mi jële ko ci Saad ibn Saad Saad ibn Said loolu du lu du lu wér parce que moom amul asl xadis boo xamee da koy jëlee ci Saad ibn Said waxuma nag mu koy jëlee ci keneen itam moo di eh, Yaxya ibn Said kon loolu defe naa ne eh, ruwaat yi nga xam ne ñi ngi ci xadis bi ñu nettali amu ci kenn koo xam ne say ahadis nekk na yu wér su dee nag yeneen ñeneen ñi ci desaat am na yeneen i turuq yoo xam ne am nañu corot te bokk na ca ña corot moo di al abrad ibnul ibnul ashras mi kooku day fen maanaam waddaa la fenaa kon la loolu ibnu xusayma loolu la wax dama koy denc nag ba agsi ba ci bu ñuy leeral xadiis bi nekk gi nekk mawdu' benn jotaay waaye li may mujj tey jii Euh, mooy xadiis bi kon ñu ruwaat yooyu ma leen tuddal ñëw ci du ruwaat yoo ay majahil lañ ñenn ñi ay manakir lañ seeni xadis kenn du ko nangu beneen bi moo di xadis bi kenn mësu koo wéral ci waroom xam-xam yi nga xamee ne dañuy ni jël seeni seeni xadis kudul kenn koo xam ne ku ñu xam la bo ki ñu ki ñuy wax Abu Abdillah Muhammad Ahmad al-Maqdisi al-Bishari kooka boroom xam-xam la bu mag daan dund fi juróom-benn bi mi ngi taalif benn téere tudd ko tudde ko ahsanu taqasim fi ma'rifati al-aqalim boroom xam la boo xam ne mi ngi eh, xam-xamam mi ngi gënoon a màcc ci wàllu raison yeeg dëkk yeeg seeni kilomètre ak la ca nekk ci wàllu bunt boobu daal wàllu géographie ci la gën a jéng jëm waaye nekk muhaddis boo xam ne day wéral ahadis wala ma koy ñàkkal wéral wala muy xam dëgg-dëgg problème yi ca nekk moom la shakka ci ne euh, ma xam-xamam màcc màcc wutoon lool lool ci ci buntu boobu te kooku sax boo demee dëgg la waxtu wi mat nañu danañ ko gën a xëy na bu fekkee eggale ko jotaay bi ñu danañ ko yeggale kooku boo demee ca ca téereem boobu ci ahsanu taqasim fi ma'rifati al aqalim bi muy leeral madahib yi ak juyoo yi nga xam day am ci waroom xam-xam yeeg ci aju ak ñi nga xam ne seeni wax mënees na koo nangu donte eh, dañoo ijtihaad day wax ne ca biir ca la waxee ne wa qaala ta'ifa wa qaala ta'ifa min al-karraamiyya kullu mujtahidin musiib musiibun fi al-usuul wal-furuu' jamii'an zanaadiqa nee na am na benn kuréel ci al-karraamiyya bu wax ne képp ku ijtihaad rek moo xam da ngay ijtihaad ci source yi diine wala ci banqaas yi diine kooku da ngay wax noonu lay demee ñoom ñëpp ba mu des zanadiqa mooy naafiq yi mooy ñi ne bu kéefër di feeñal jullit nee na lu tax ñu wax loolu mu ne waxtaja saaxibu hadihi almaqaala wa huwa qawlu jamaatin min almurji'a bi xabari nabiyi sallallahu alayhi wa sallam yaftariqu ummati ala salaatin wa sab'iina firqa isnatayni wa sab'iina fi aljanna wa waaxidun fi annaari wa qaala baqiyatu al-a'imma laa musiiba illaa man waafaqa alxaqa wa hum sinfun waaxid waxtajbu waxtajuu bilxabari alaaxar isnataani wa sabcuuna fi nnaari wa waaxidatu naajiya wa haadaa ashhar illaa anna alawwala asaxu isnaadan wallaahu aclam fa in saxa fa in saxa alawwal falhaalikatu hum albaatiniya wa in saxa alsaani fannaajiyatu hum alsawaadu alacdam loolu nag incha allah xëy na Euh, waxtu wi mat nañu mënuma ko cee leeral ba mu yegg waaye ci tënk day wax ne euh, ñoom ñi wax ne ñëpp ñoom ñii nga xam ne ñooy alkaramiya ñi wax ne képp kuy wax di ijtihaad di góorgóorlu ci texte yi ci bànqaas yi diine yeeg source yi da ngay wax noom nga demee ba mu des az-zanadiqa nee na ñoom ka wax wax ji te loolu wax jooju wax la ci mbooloo ci al-murji'a dañoo tegtaloo ci xadiis ci xabar yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mu ne sama xeet danañ sa séddalikoo tàqalikoo ba agsi ci ba ci juróom-ñaar fukki kuréel ak ñett ñaar ñi ñaar juróom-ñaar fukki ak ñaar ñëppay dem àjjana gis nga de ñëppay dem àjjana benn bi rek mooy dem sawara eh, te mooy di al azanadiqa moo di azanadiqa gis nga loolu sax tudd ko moom waxut ne wahiya zanadiqa loolu itam jar na bàyyi xel moo tax leeral ay waxam dana gën a leer ci taxi bi ci ci jotaay bii di ñëw waxtu bi man nañu dañoo bëgg bëggul jotaay bi mu gudd kon ci tënk rek ci li nga xam ne moom la ñuy indi ci wax ji résumé ko moo di xadis bi wérut waaye nag lii war a ne wérut dana gën a leer ci jotaay yii di ñëw am na luñ ci indi yoo xam ne defe naa ne ku ko dégg danga ko danga ko xam kon nag di ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq waffaqa Allahu al-jami' wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in